ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam wa maa kaana li nafsin an tu'mina illaa bi idnillaah wa yaj'alu ar-rijsa ala alladhiina laa ya'qiluun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi mu ne wa maa kaana li nafsin mu ne amul nag benn bakkan daa manul loolu dafa impossible dafa jomb ta manu la ne li nafsin ñeel benn bakkan mi na muy gëm borom bi illaa bi idnillah lu dul ci namm-namm borom bi ak li nga xam ne mooy dogalam ak li nga xamante ne ndigalam ak jàppandal ak li nga xamante ne nii mooy tawfiqam kese ci nga mën a bakkan bu gëm rek ci loolu la mën a gëmee te loolu day jokkook liñ doon wax laay biñ jeexaloon ci jataay bi weesu ne est ce que yow yaay forcer nit ñi ba ñu nekk ñoo xam ne gëm yàlla la ñuy doon déedéet mu ne nag boroom bi kon benn bakkan bu gëm lu dul ci ndigalam ak coobareem waye jaalu mu def nag arrij sa mbugal mi ala alladina ci kaw gaa yi nga xamante ne nii laa yanqiluuna nanguwuñoon doon xalaat di nag di utilise seen xel yi di daal di nekk ñuy laa yaay borom bi tabaaraka wa taala yim def ci kaw suuf def ko ci seen biir waaye wàcce ko ci alquran ak téere yi fi jiituwoon ba tax ñu war a gëm suñu boroom ne ñoo ñële nag moo tax lislaam wootewul ne rey leen seen xel gis nga nee na ñi may teg mbugal mi fii mooy ñi nga xamante ne laa na duñu xalaat qul inzuru suñu boroom nag ne yow wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal waa quraysh ñii ne leen xool leen maa sànni leen seen bët maada fi samawati wal ard sànni leen seen bët maada fi samawati ci li nga xamante ne moo nekk ci asamaan yi ak suuf ak suuf yi ngir yoo xamante ne ay màndarga ay laaya yu fi borom bi tabaaraka wa def ay mbir yoo xamante ne nii war naa mën a tax kat ngeen gëm léegi sànni leen seen bët ngeen xool kon nag bu ko defee waaye bu ko defee ngeen gëm waaye gaa yi nag borom bi ñu bari ci ñoom tuddul ne ci ñoom lool dina leen jariñ moo tax mu ne wamaatooni laayaatu moo laaya yooyu sax bu ñu ko xoolee jëme seen bët yi ci asamaan yi ak suuf yi moo ana lan la leen di jariñ al laaya yi ñuy gis wan nuduru ak yonent yi nga xamante ne nii alayhimu salaatu wassalaam ñoo ñëw di leen xupp moo ñi ana lan lañ leen di jariñ ah mooy du leen jariñ dara bu dee ne borom bi tabaaraka wa taala moom daa namm daldi bind ci loo xamante ne nii lu jiitu la ne ñoom ñii lii moom du leen jariñ dara mooy xuppaate geeg ñoonante yi ñëw di leen xupp du leen jariñ dara an qawmin laa yu'minuun moo ana lan lay jariñ laaya yooyu ci nit ñoo xamante ne nii laa yu'minuuna borom bi bindoon la ci lu jiitu nit ñi noonu lañuy ñuy faatoo du gëm dara mu ne fa hal yanzuruuna mu ndax ñi nekk di xaar bàkkaar ñoom yéeféru quraysh yi illaa lu dul misla ayyaami alladina xalaw min qablihim ñoom nekkuñu nii di xaar ginnaaw bi ñu weddee lu dul bés ya nga xamante ne bés yu tar ya nga xamante ne nii yu mel ni ya dal ñi nga xam ne xalaw ñoo leen fi jiitu woon min qablihim ji ngeen nga xam ne ñoom wëyoon nañu min qablihim jiitu woon leen fi ci waaye yàllu kéefér kul waxal fantadiru moo négandiku leen inni négandiku leen mbugal mi leen borom bi di teg bu ngeen naree deewe ci nii inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maakum maa ngi ànd ak yéen de munal maakum ànd ak yéen minal muntadirin bokk naa ci ñuy xaar waaye man dimbalul saa boroom laay xaar summa ginnaaw gi ne bu keroogee nag summa ginnaaw gi ñu naj ñu daal di muccal rusulanaa suñu ndaw yi walladina aamanu ak ñi gëm ànd ak ñoom alayhim salaatu wassalaam mu ne kadhalika na ko noonee kadhalika na ko nii haqqan alaynaa moom la ware ci ñun borom bi nga xam ne dara waru ko nee na moom dañoo warloo suñu kaw nun ji ñuy daldi muccal al na way ngëm yàlla yi ñu boroom nekkul qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhan naas yéen nit ñeen kuntum neem da ngeen a nekk fii shakkin weeyi yéen waa Quraysh waaye yéen yéefér yi ci kaw suuf ba àddina di lemu in kuntum neem da ngeen a nekk fii shakkin ci loo xamante ne nii ak déggi déngi di sikki sàkk fii min nii ci sama sóobu waay bii di lislaam bii di alquran jii ma sama boroom dox falaa du yëg leen nag ma yëgal leen alhamdulillah kaay nag ma yëg leen ma yëgal leen loo xam ne bu ngeen ci nekkee di déngi déngi man moom déngi deew ngi ma de fala ambudu ma nekkuma di jaamu tey wéetal alladina ñi nga xam ne ta'buduna min dunillah moom ngeen di jaamu wëllif borom bi tabaraka wa taala seen xërin yii seen idéologie yii seen système yii man gëwuma ko te toppuma ko te sóobuuma ko walakin waaye li am ma des ambudu man daal ki may wéetal mooy allah di ko jaamu te di ko wéetal de mooy borom bi tabaraka wa taala xam ne yatawaffaakum mooy ki leen ne moo leen di rey wa umirtu ta ma man seydinaa muhammad waaye jullit bu ne lii ngay wax an akuna ma nekk minal mu'miniina bokk ci way ngëm yàlla yi lii la ma borom bi daal di teg mooy walaa tamuutunna illaa wa antum muslimiin te kenn ci yéen bu mu dee lu dul ngal la waaye ngeen bokk ci way ngëm yàlla yi way ngëm yàlla yi wa an aqim bokk na ci lin ma digal ba léegi wa an aqim sama profession de foi wa ngii de jaamu ma kenn ku dul borom bi nga xam ne moo leen di faat te dañ maa digal ma bokk ci way ngëm yàlla yi waan aqim waaye tamit tamay taxawal wajhaka mooy coow wooral sama xar kanam ak sama lépp li diini ñeel li nga xam ne soobu waay wii nga xamante ne moom la ma borom bi tëralal fan nga xam ne dafa jéng lépp di wuute wuuteeg lépp daal di jéng lépp jëm ci borom bi tabaaraka wa taala coow wooral ñi moom wala takunanna te nag ngallawaay bu mu bokk lii lañ ma wax minal mushrikiina bul bokk ci ñi nga xam ne ñooy bokkaale sa borom wala tad'u tabul woo tabul jaamu tabul wéetal min duunillaahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala maa laa yanfa'uka loo loo xam ne du la jariñ mukk muy xërëm yéeg idéologie yéeg système yi fi ne maa laa yanfa'uka loo xam ne du la jariñ wala yadurruka te manulaa lor fa in fa'alta cëy boo ko defee yow seydinaa muhammad lay waxal des waaye est-ce que ñun jar nañoo wax fa in faal taw boo wees boo ko defee fa in naka dëgg-dëgg yow idan bu boobaa mina zaalimiina bokkuñu ci way tooñkat yi ngay bokkaale yi wa in yamsaska allahu bi dur bu la boroom sa boroom tabaaraka wa taala ñamalee daal di lay mosal daal di lay mosal bi durrin ci lor goo xam ne moo la dal ci sa yaram fala kaashifa lahu illaa hu xamal ne kenn nag du ko dindi kenn du ko wuññi illaa huwa ku dul boroom bi tabaaraka foog ne maaman yi ñoo la ci mën a génn te manuñ tus waaye bul yaakaar ne mooy sa borom dem ci xërëm yi ak ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñooy ñooy tuurkat yeeg ndëppkat yi ca ngay amee lor googu borom bi tabaaraka wa laa teg la mukk waaye dam bu dee da koo teg ci sa alal sa njaboot ak yooyu bul yaakaar ne ci mooy yàlla moom ngay amee li nga xamante ne mooy wëññee ak problème déedéet ndax wama la yonent sallallahu alayhi wasallam wax fa ma inda allahi la yunaalu illaa bi taati la ne fa borom bi tabaraka wa kenn du ko jotee lul di ko jaamu de di ko topp moom borom bi tabaraka wa taala mu ne bi xayrin kon nag bu la nammalee nag li nga xam ne nag yiiw goo xam ne mooy xéewal gum la defal ak loo xamante ne ak wilaaya yëkkati say daraja fala radda li fadli amul kenn koo xam ne mën naa delloo ngëneelug yàlla goo gële moo taxit mooy la wolof di wax rek mooy ne jant bay fàq ca kaw nekk ca kaw bam na xaj daal di daal di jonkon di mbaw ngir jant bi dugg moom mooy daal di mbaw ba ba ba baat di teppeeku waaye du tee jant ba génn loolu moo ki nga xam ne dafa gis nit koo xam ne moo xam xaritam la moo xam magam la moo xam rakkam la moo xam jaamam la moo xam ku man di doon mu am lu ko borom bi defal nga koy iñaane yàqoo ko yem amul kenn bu dee ne lor gu la dal kenn manu koo wuññi ko dul borom bi bu dee yiw gu la borom bi defal fala raddali fadli kenn manu koo rejeter kenn manu koo delloo ngëneelu borom boobu mu la defal yusibu bihi ngëneelam lool nag moo ciy mosal di ko laalal man yasha ko soob min ibadihi ci jaamam yi boo gisee ku am loo xam ne amoo yow bala nga fa nekk di ko iñaane neel yow borom bi yow mi ko defal lii yal na nga ko saxal te may ma lu mel ni moom loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam doon na wax laa xasada fii illaa fitnatayn amul li nga xam ne mooy xasada la utiliser mooy mooy mooy mooy soxor waaye déedéet ak iñaan déedéet mooy ñee lu dul ci ñaar koo xam ne borom bi da koo jox xam-xam mu koy def ci jaamu yàlla ak ci borom bi jox alal mu def ko ci jaamu yàlla ñooñu ñoo jara ñee moo koy mosal mooy ngëneelam goobu man yashaa'u bihi man yashaa'u ku ko soob min ibaadihi ci jaamam yi wa huwa ta moom alxafuuru mooy aji jéggalaa koon yi de arrahiimu aji yaatu gi yërmande gi qul waxal yow yonente mi alayhi salaatu salaam waxal ne yaa ayyuhan naas yéen waa waaye nit ñi ba àddina bi lemu qad jaa'akum dëgg-dëgg dikkal na leen wax yu bii di dëgg min rabbikum tukkee ci ak sunna ji ma fi indi lool mooy dëgg ji nga xam xam ne dafa bàyyeekoo min rabbikum ci seen borom waaye dikkal na leen alxaqu di seydinaa muhammad mii nga xam ne dëgg la moo taxoon mu ne wal nabiyuuna xaq wa muhammadun xaq sallallahu alayhi wa sallam kon nag moo dikkal na leen di dëgg min rabbikum tukkee fa seen boroom fa man ihtadaa képp koo xamante ni gindeeku na fa innamaa li am ba des mooy yahtadi moom gindeeku mooy samara ga mooy meññeek fi gëm yàlla ga ak gindeeku ga daal du nekk li li nafsihi lu dul ne moom gindeekuwul lu dul ngir boppam la ay gin gindeeku gii topp alquran nga bàyyi ko fi topp leneen kooku mooy ki sànku mooy waman dalla képp ku sànku nag bàlli ko fi fa innama dëgg-dëgg kooku yadillu alayha sànkuwul lu dul ci kaw ba kanam rek la conséquence di këpp ci kawam de wama ana aleykum bi wakil te nag man seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam du man maay ki nga xam ne man la borom bi wéer seeni mbir de du maa leen di forcer ne leen par yu ngeen gëm loolu ginnaaw gi mën na leen mayoon na ko ci wàllu jihaad waaye même boo xeexee yàlla ca weddi yàlla wattabi'a mu ne ko ta nga topp mooy laay bu mujj bi di laayab téeméer bi ak juróom-ñeent mu ne ko wattabi'a na nga topp te lii muy wax yeneen ci bi alayhi salaam moom la wax waa xee waa xeetam ci ginnaawam wattabi'a na nga topp maa li nga xam ne yoo xaala ñuy wax yu ilayka ci yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yow jullit bi del topp li ñu wax yu sa yonent alayhi salaatu wasalaam wasbir te na nga muñ ndax kat doxe wax yu bi du lu simple de diñ ci dégg lu ne waaye neexul ngay bàyyi tere yi te tamit ku nekk dinañ la diaboliser wax la lu ne waaye wasbir muñal di doxal ndigal yi wasbir muñal di sori tere yi hatta yahkuma allah ba ni borom di tabaaraka wa taala di àtt diggante nit ñi diggante ñi gëm ak ñi gëmul wa huwa te moom xayrul haakimiin mooy ki gën ki nga xam ne mooy àtte te mooy kat bu mag bi wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina